kon phase boobu jeex nañu war a continuer walillahi alhamdu wal minna mu ne summa labisa mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma hadith 1867 ba léegi ci riyadu salihin chapitre 370 babul mansurati wal mu ne summa labisa anhum ma sha allah sayyidina ismail no ibrahima alayhi salaam ginnaaw ba mu jógee foofu dellu makka dellu jérusalem Sham daal des foo fële làqu ci ñoom ñëwul ci ñoom lu soob yàlla ab diir summa jaa ba'du mu ñëwaat baado zalika ginnaaw lool bi mu ñëwee nag cette fois ci wa ismailu mu fekk doom ji ismail yabri'u waaw yabri'u nablan lahu tahta dawhatin qariban min zamzam waaw mu ngi doon yëwénal moo la ay fet lu mooy yooyu nga xam ne mooy flèche yi waaw ndax rëbbkat la day rëbb di sàmm ci suufu benn garab goo xam ne bu jege zam-zam fi zam-zam teen bi nekk waaw akbar waaw i <laughs> waaw léegi fa lamma raahu bi mu gisee baayam gis si na isma ibrahim qaama ilayhi mu arrêté li mu def yëpp teg rek jóg dem ci moom <laughs> gàttandu ji ko fa sanaa mu daal di def kama kem ni nga xam ne yasna'u al walidu bil waladi wal waladu bil walid comme rek ni doom di gis bu gisee gijee gis baayam ah mooy accolade di biiso wante di tafo wante loolee ak ni baay di def doomam loolu wa waaw kon mu ngi noonee waaw léegi qaala mu ne ko yaa ismailu biñ paree ci lool sayna ibrahim ne ko yaa ismailu ne ko ismail alayhi salaam inna allaha amarani bi amr ne ko borom bi de daa am lu ma digal moo tax ma dikk qaala laata muy xam lan na moo na ko fasna ma amaraka rabbuk waaw comme ça rendi ga rek ñu gisoon suuratu Saffaat waaw waaw sa tajiduni insha allah waaw yaa abatis na'ma tu if'al ma tu'mar bàyyi booy defal liñ la digal waaw comme bii rek fasna ma amaraka rabbuk defal li la sa boroom digal laata mu koy wax laa la xaala mu ne ko wa tu'inuni di nga ma jàppale bu boobaa ci lim ma digal qaala wa u'inuk mu ko waaw wa u'inuka dinaa pare naa di la jàppale waaw akbar waaw am na benn riwaaya da ne bu Ibrahim ibn Nafi' inna Allah qad amarani an tu'inani alayhi qaala ana fa'al mu ne ko borom bi moom moo ma digal ma daldi nga jàppale ma ci li ma nar a def mu ko waaw lu may def la kon mu ngi noon mooy daf koo digal par ne ko di nga ma jàppale mu ne ko waaw noon ngay boole lii mu ne fa inna allaha amarani li ma digal nag lii la mooy an abniya baytan haahuna mooy ma tabax benn néeg fii néeg lan néeg ngir dëkk ngir ngir jaamu yàlla waaw wa ashaara ila akmatin murtafi'a mu daal di koy joxoñ ne ko fee ma wax waaw wa iz bawwa'na Ibrahima maqaa'ida lil lil bayt waaw waaw fàttalikul borom bi moo ko wan bërëb bii Seydina Ibrahim Allahu akbar moo ko wan waaw waaw moo tax mu daal di koy joxoñ eh, wa iz bawwa'naa li Ibrahima makaanal bayt voilà. mu ne ko fii feenee benn tund joxoñ ko benn tund akana murtafi' boo xam ne bu yëkkatiku la ala xawlihaa waaw te la ko mooy la fan la la ko wër moom moo ci gën a yëkkatiku loolu la lay wax gisoon nañ fële que dox yi dox yi da doon jóge fee di dal di ko dal di ko dal fu nekk bu bu bu inondation amoon waaw kon mu ngi noonee mu ne wa ashaara kon ila akamatin murtafi'a ala ma hawla fa inda dhalika ca foofee nag rafa'a la commencé nag ca saase lañ commencé liggéey rafa'a mu yëkkati al qawaida li nga xam ne mooy fondation yi mooy fekkoon na mu am mu commencé di teg di yëkkati min al bayti ci néeg bi Seydina Ismaïl ay chef maçon bi comme niñ ko waxe salaam Ibrahim bokk alayhi salaam Seydina Ismaïl nekkoon ki nga xam ne apprenti bi fa jaala ismailu sayna ismail alayhi salaam yati bil xijaara di indi xeer yi waaw foofu ay daa bari xeer mais foog nga toj ak nangam ak jëlay xeer indi ah wa ibrahimu yabni sayna ibrahim alayhi salatu nag moo doon tabax waaw Allahu akbar <laughs> mu ne hatta idha irtafa mooy li ñu waxoon sànq ba ni nga xamante ne nii ci la taxawee ci la yëkkatiku al binaa'u tabax bi jaa bi hada al xajar mun di xeer bee bii la la imaam al-Qurtubi doon wax am na riwaayaat yoo xam la ne ci la markam nekk moom la doon wax naan waqa fil Buxaari mooy xadiis bii la fa wadaahu mu jël xeer boobe comme que mënatu kafeer bi kawe na mu tegal ko ko lahu ñeel baayam moom Ibrahim alayhi salaam fa qaama alayhi mu taxaw ci wa huwa yabni mu ngay cay tabax wa Ismaa'ilu sayna Ismaa'il bu ñëwee yunaawiluhu di ko jottale al xijaarata wa huma te ñoom ñaar yaqulaani ñu nga naan rabbana i e suñu borom taqabbal minna innaka anta samiul alim voilà ñeenata moom mu nga doon wax lool le waaw voilà allahu akbar léegi euh, bi nga xamante ne nii nag loolu la mooy moom loolu mooy ala aaya bi di wax quoi lool mooy aaya baqara bi aaya cent vingt-sept fala borom bi taxaw tabaraka wa taala ni noon wa id yarfau ibrahimu alqawaida min albayti wa ismailu rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim keroog bi nga xam ne lay yëkkati Seydina Ibrahim fondation ya waaw nga xam ne defoon nañ ko mu cay teg di yëkkati minal bayti ca néeg ba wa ismailu ak doom ja di seydina ismail alayhimu salaam ñu nga naan rabbana e suñu borom taqabbal minna yal nangu ñu nangul suñu œuvre bi suñu jëf ji innaka dëgg-dëgg yow anta samiu yaa ji dégg ñaan al alim yaa aji xamaa koon bi li ñu nekk yëpp dara umpula ci kon mu ngi noonee loolu lay wax fii mu ne wa fii riwaaya am na nu xadiis bi ñëwee dana inna ibrahima xaraja bi ismail wa ummi ismail kon ñëw na fii léegi dañ taxaw di après ndax lëli day waxaat loo xam ne gisoon nañu ko après bu ko defee ñu pare ak topp li ci tegu ndax des na euh, en tout cas histoire bi fii la ci yem après ba fii riwaay bi muy indi lool c'est liñ fi romb rek lay reprendre léegi nañ taxawoon di fii tuuti mooy kon Euh, mooy li nga xamante ne mooy affinité bi am doom ba diggante baay doom loolu mooy li naturel te mooy li jaadu ak worma bi nga xamante ne surtout rawatina ñoo xam dañoo gëj a gisante voilà waaw ah, mooy du ay tous les lañ ko fii gis voilà loolu tamit euh, birrul waalidayni nga xam ne bu la digalee surtout loo xam ne borom bee la ko digal nga gaaw nekk ci bañ di tendee falak nangam gis nga say naasmaa ci saase la ne ko waaw defal li la borom bi digal yaw te dama la ciy jàppale waaw ñu gis tamit dialogue daa war di am diggante parent beeg doom ji voilà ñëwul na eh Ismaïl ñëwul fi yow aywa teel ma sans explication loolu mooy ki nga xam ne wirul jàpp na nag yar mooy xuural baat moo taxit loo ci gis <laughs> ñoom amuñu benn affinité ak seen doom yi ba pare yooyu ay yëfi caaxaan la quoi waaw. wax ju normal discussion bu normal sax duñu ko def ak seen doom yi jàpp nañ ne lépp ay joxe ndigal ci yoo xamante ne du sax waxtaan proposé ndax di ma ci jàppale yu mel noonu non nii menace ton de menace ak kii kese waaw ñu gis ne tamit mooy tabax ah, mooy euh, bu bu ko ñaar defee mu gën a gàpp yomb quoi liggéey boo xam ne mbooloo ñoo koy def mooy gën a yomb kenn kese moo tax mu ñëw jàppale ko ci ñu def tamit travail en chaîne kii di def lii kii di def lii loolu tamit il faut savoir diviser le travail mooy travail en chaîne parce que kii day yëkkati di jox kii di tax kii di ko jottali voilà mooy manu ngeen a ñëpp ne ku nekk ne man maay di non il faut savoir diviser le travail bu dee travail mbooloo na ñenn ñi ku nekk nag nangoo def leen na bu ku ñëpp ne non man moom maay tega non man moom nekkuma fi di di dem ci kii yi di jëli ay xeer de di non man ku nekk di jàpp ne voilà euh, non man maay taxaw fii rek ñu may jox may teg non loolu demee noonu société bu organisé ak fu lu liggéey bu jaar yoon il faut mu am chacun son rôle waaw loolu daa am solo quoi kon ba pare tamit liggéey boo xamante ne nit li am solo mooy yéene li nga def ngir yàlla loolu mooy sax mais li nga def ngir leneen man na fee yàgg de waaw mais ku jàpp na alhamdulilah loolu mooy wane ne baax na mooy dangay nax sa bopp waaw parce que kaaba googu nga xam ne daa demoon ba ràpp gisoon nañ kan moo ko tabax ñii ne naa aadama ko njëkk a tabax ñu ne mukk malaaka yi am ñu leen mukk doom ji su moo ko tabax voilà alayhi alayhimu salaatu wassalaam waaye lu mu ci man di demee mooy euh, ba léegi nii boo mënee dem di ko gis mooy daa nekk liggéey boo xam ne la Seydina Ibrahima alayhi salaam defoon xaalisan li wajhillah moom doom ji quoi moo tax mu ñu doon ñaan rabbana taqabbal minna waaw borom bi yàlla na nga ñu nangul lool moo am solo waaw ndax jaam bu nekk la muy def mooy borom bi nangu ko loolu moo am solo te loolu mooy yéene bu sell moo la koy may waaw li nga def nag te yàlla tax. loolu boroom bi moo koy gérer boppam quoi yow bul am ay peur des lendemains moo tax Seydina Jibril ne woon Sayyidatu Hajar bu leen ragal ab bayan waaw alayhi salaatu wassalaam bu leen fi ragal dara loo xam ne ak ak ak ankute wala ak lu leen di dal ak mettit ak ndox mi ne mes wala yooyu bu leen am dara lu ngeen di tiit waaw waaw man kaana lillah kaana allahu la waaw ku nekk ngir yàlla moom nekk ci yàlla moo lay gérer boppam waaw wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut moo tax borom bi ne leen saa saa wàkkirlul ci ki nga xam ne moom dëng mooy dund te faatu du ko gaaral waaw kon nag mu ngi noonee la liggéey bi da gis ne jamono ji waa Jurhum ñu ngi waaye ñoom ñaar kese ñoo ko liggéey mooy du ñoom kese ñoo dëkk gis nañ ci keneen ñoom euh, ñëw nañ ba euh, soxna si am sax ci ñoom la ci moom la la jóge waaye mooy ñoom ñaar kese ko liggéey waaw Allahu akbar léegi kon loolu euh, lu amaamu solo la quoi bon léegi nan la tolloon euh, longueur bi yooyu euh, wallahu taala alam boo demee ñoom al imaam alhamd xajar mu ngi ciy dugg mais loolu ñun mën nañoo doy loolu yi quoi waaw léegi euh, xajar boobu nag mooy euh, xajaru riwaay Iba Ibrahima ibn wax ne hatta irtafa'a al-binaa wa da'afa ash-shaykh an naqli al-hijaara fa qaama al-maqaam voilà nag xeer boobu mu taxawoon wax nañ ci sànq mooy ar al-maqaam ci la taxawoon mu def trace ci tànk yi kon mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam après euh, kon nañ yem noonu après boo am na bi mu pare après ci la Seydina Jibril daal di koy indil xeer bi nga xam ne mooy xajarul aswad fekk Seydina Ismaïl dafa demoon di seet ban xeer lañ fay def waaw euh, léegi bi mu ñëwee mu ne mu gis xeer bi bàyyam yor benn xeer mu ne ko waaw foo jëlee xeer bi bàyyi mu ne ko lii de <laughs> euh, kii moo ma ko jox mooy euh, ki ma ko ëndil mooy ki nga xamante ne nii euh, euh, ki nga xam ne moom moom moom moom du ñu ay mbiram daal du ko ci mbiru nit ñi quoi waaw après nag ci la jóge nag suy naa Jibril ne ko nag léegi wooteel sa boroom nee na nga woote aj waaw moo tax imaam al-Hasan Hajar mu ne ñëw na ci riwaayu al-Faakihi bi isnaadin saxiix ci tar yoonu Mujaahid mu jëlee ci Ibn Abbaas mu ne qaama Ibraahiim alal hajar fa qaala yaa ayyuhan naas kutiba alaykumul hajj waaw fa usmi'a man fi aslaabi rijaal wa arhaami nisaa fa ajaabahu man aamana wa man kaana sabaqa fi ilmi llaahi annahu yahujju ilaa yawmil qiyaama labbayka allaahumma labbayk mu ne Seydina Ibraahiim taxaw ci xeer wa leneen di yaa yoon naa si yéen nit ñi di ko borom bi ne waxal wooteel léegi waaw am na ne ko yéen nit ñi digal nañ leen farataal nañ ci yéen aj aj leen boroom bi déggloo ñépp ñoo xam ne ñu ngi woon ci ndiggal góor ñeeg ak ruxumu jigéen ñi mu daldi koy tontu képp koo xam ne gëm na ci te ci xam-xamu yàlla te kooku dina aji ñépp ñooñu ñoo ko nangul ba yawmal qiyam ne labbayk allahumma wuyul nañ la sama boroom labbayk moo tax am na ci riwaay boo xamante ne danee bi nga xamante ne nii ci la pare tabax bi mooy xadiis boo xamante ne Usmaan moo ko wa wàcce moom moo ko nettali mu ne wa nazala alayhi ar-rukn wal maqaam fa kaana Ibrahim yaqumu ala maqaam yabni alayhi wa yarfa'uhu lahu Ismaa'il léegi bi mu paree Euh, bi mu paree nag wa axada al fa ja'alahu laasiqan bil bayt ginnaaw bi mu paree mu jël xeer boobee mu taxawoon sësale ko ci kaaba gi loolu waxoon nañ di sànq bi mu paree nag bi min binaa'i al kaaba jaa Jibril fa araahu al manaasika kullaha mu ne Seydina Jibril alayhi salaam pare ñëw nag wan ko mooy ni ñuy ajeeg lañ fa war a def yooyu yëpp. après nag ci la yéege ci maqaam bi ne yaa ayyuhan naas ajibu rabbakum waaw waaw mu ne wa waqafa fa waqafa ibrahimu wa ismailu alayhimu salaatu wassalaam tilka al mawaaqif waaw mu ngi noone mu ne wa hajjahu ishaq wa saara min bayt al maqdis thumma raja'a ibrahim ila sham fa maata bi sham mu ne foofu eh, léegi Euh, Seydina Ibrahima alayhi salaatu wasalaam taxaw ci xeer wi kon ne yéen nit ñi bi ko Seydina Jibril wane dañuy ajeek yooyu yéen nit ñi wuyul leen seen borom ajibu rabbakum mu daal di taxaw taxawaay yoo yële lépp luñ fa war a def mook doom bi Seydina Ismaïl alayhi salaatu wasalaam mu ne Seydina Ishaq ak yaay ji di Saara jóge baytul maqdis yi ñëw Jérusalem ñëw aj après Seydina Isma Ibrahim daal di dellu Sham del di génn àddina foofule wallahu a a'lamu bis-sawaab ah, wa ilayhi al-marji'u wal-ma'aab hmm? kon lii moo jëm ci affaire bi léegi nag imaamul hafiz an-Nawawi mu ne wa fii riwaaya yoo xam ne nag léegi kon fii la yemale kii bi quoi riwaaya hadith fii la day indi yeneen riwaaya mu ne am na ci nu ñëwee ñu ngi ko solo anna Ibrahima kana Seydina Ibrahima alayhi salaam xaraja bi Ismaa'il wa ummi Ismaa'il dafa génn ànd ak Seydina Ismaa'il gi mooy ba mu nee bébé lay wax ak yaayam di Saara maahum shanna ñu ngi yoroon benn uut mooy foo xam ne benn defukaay ci der. mu ñuy def ndox fiiha ma boo xam ne daa am ndox fa ja'alat mu nekk di def ummu ismaila tashrabu min ash-shanna fa yadiru labanuha ala sabiha hatta qadima makka léegi muy doon naan ci baag boobee léegi loolu après nag doon nàmpal doom ji euh, mooy euh, ki nga xamante ni nii mooy doom ji di Seydina Ismaïl alayhi salaam ba ni ñuy Makka fa wada'aha tahta dawhatin mu daal di leen teg suufu benn garab gu ngand gu newoon foofu summa raja'a ah, mu daal di dellu Ibrahima alayhi salaam ila ahlihi ci ay ñoñam mooy Jérusalem fële Sham fattaba'athu ummu Ismaïl ummu Ismaïl daal di koy topp di sayyidatu Saara hatta lamma balaghu kada ba nañu àggee kada mooy ci kaw waxoon nañ la naadatu min waraihi mu woo ko ca gannaawam ya ibrahim yow ibrahim innama ila man tatrukuna kan nga ñuy bàyyee fii qaala ila ci yàlla laa leen bàyyee qaala raditu billahi ndaw si na ko kon di gërum nañu yàlla moom gërëm nañu ko farajaat mu dellu wa jaalat mu nekk di def tashrabu di naan min ash-shanna ci uut boobu la ñu defoon ndox mi ah wa yadiru labanuha ala sabihi di nàmpal même bu dee na lim amoon ci soow bariwul ki nga xamante ne mooy hmm, euh, doomam ji waaw léegi bi loolu amee mu ne hatta lamma faniyal ma ba ni ndox mi jeexe qaalat mu ne law zahabtu fa nazartu la'alli ahissu ahada la'alli uhissu ahada mu ne sayyidatu Hajar ne alayhi man ne bu ma demoon xool ba xam amaana ma da ma gis kenn wala ma am ku ma daj ku ma gis qaalat mu ne fa qaala mu ne ibn abbas radiyallahu anhu fa dhahabat mu dem fa sa'idatu safa mu yéeg safa fa nadarat mu xool wa nadarat mu xoolaat xool xool hal tuhissu ahada ndax dina gis kenn wala dina am ku mu gis falam tuhissu ahada dajut kenn falamma balagatil waadi bam jotee ci xur wi ci suuf mooy wàcc wasaat mu daal di dëgg tànk yi wa atatil marwa ñëw beneen monticule bi ne foofu marwa wa fa'alat dhalika aswaatan mu def ko ay tour yu bari va et vient yi summa qaalat ginnaaw gi mu ne law dhahabtu waa bu ma demoon fa nazartu maa fa'ala sabi ma xool sama doom ji ma bàyyi ci suuf moom nan lay def fa dhahabat mu dem wa nazarat mu xool fa idha huwa ala mu nga ca xaal bam woon ka annahu mel ni yanshahu lil mawti ku nekk mel ni kuy waaj a agoniser kuy waaj a faatu ndax xiif ak mar mu ne falam yaqtaqirruha nafsuha bakkanam nag dalul woon muy seetaan seen bu metti boobee doom ji mel ni kuy waaj a faatu fa qaalat mu ne law dahabtu bu ma demoon fa nadartu yéegaat ci montagne bi xoolaat fa la'alli amaana uhissu ahada ma dak kenn waay fa dhahabat mu dem fa sa'idati safa mu yéeg safa fa nadarat mu xool wa nadarat xool xool xool falam tuhis ahada hatta atammat sama gisut kenn dajul kenn ba ni mu koy matalee juróom-ñaar summa qaalat ginnaaw gi nag mu ne moom sayyidatu hajar alayhi salaam law dhahabtu fa nadartu ma faala hmm? bu ma demoon xool sama doom jéen xaaral ma dem wàcc montagne bii xool nu mu fa idaa hiya bi saw ci noonu rek mu dégg benn kàddu benn voix fa qaalat mu ne ko axis in kaana indaka xayr mu ne ko wallul bu dee ne yiw ngi ci yow moom yow kooku ma dégg fa ida jibrilu sallallahu alayhi wasallam mu nekk sayyidina jibril alayhi salatu wasallam nga gis fa qaala mu ne bi aqibihi mooy mu def moo waxoon na qaala bi yadihi lool nekkul muy wax ak loxoom ne noonu mooy mu def boobu mu def bi aqibihi mooy ndëggu tànkam mu def ak mu yëngal ndëggu tànkam hakaza naka nii wa ghamaza mu daal di Euh, roof mooy daal di jël dugal bënn bi àq bi euh, wa xamasa bi àq bi alal ard mooy mel ni ku jam ci bi dëggu tànkam mel ni koy bës ci suuf loolu lay wax fan basaqal ma ndox mi daal di jaillir rek ne fu génn a dahishat ummu ismail ummu ismail daal di mbir mi daal di koy tiitloo mooy mbir mi ñim kii mooy xaarewu ko woon quoi loolu la mooy Euh, réaction boobu di la sévir loo xam ne xaaral koo woon quoi bu dee ne lu lay dégloo la voilà fa ja'alat mu nekk tax finu mooy muy fexe di comme niñ ko gisoon fee rek di canaliser ndox mi wa dhakara al hadith mu daal di nag tudd li nga xam ne mooy hadith bi bi tuulihi ci guddaayam comme niñ ko gisee mu ne nag hadith bi rawahu ah solo na ko. kan al Bukhari ne soloo ki nga xamante ne mooy al al Bukhari rahimahullahu taala ci riwayat yëpp yiñ moo ko soloo waaw allahu allahu akbar léegi nag kon kon ginnaaw lii lii mooy xadiis bi léegi am na imaamu Nawawi bon lool lu mu waxoon am na yu mu waxoon ci suuf ne ad-dawha ash-shajaratul kabira am na yu mu doon leeral mu ne ad-dawha mooy dawha ah ñu naan dowa <laughs> ah, naan dawha dawha ah, mooy garab goo xam ne gu rëy la shajar ash-shajaratul kabira mu ne qawluhu kanta wax ji nga dégg ci xadiis bi qaffa ay walla mooy mu wane gannaaw wal jari ar rasul mooy jari yooyu nga xam ne waa jurhum ba ñu ne jari wala jari yay ñi mooy koo xam ne éclaireur la ku ñu yebal la ngir mu dem xoolal leen waaw waaw kay loolu lay wax léegi mu ne wa alfa maanaahu wajada mooy mu daal di daj ñoom lañ doon wax naan wokkatu bu des bu doom beeg gestu la <laughs> waaw waaw kay <laughs> mu ngi noonu mooy mu daal di daj mooy bam neew yii nag biñ ne ko est que mën nañoo wàcc ci yéen ñëwaat Jurhum nak ak yéen dëkk ak yéen mu ne waaw waaye nag amu ngeen àq ci ndox mi maa koy gérer mu ne wa Alfa umma Ismaïl loolu lay wax mu daal di daj waaw kay loolu te daa bëggoon al un sukumu ku ko wéttali mu ne wa qawluhu yanshahu ay yashaqu mooy ko xam ne mooy mel ni kuy waaja agonise ku nekk ci waaja faatu mooy gone ga li mu wax sànq fee Seydina Ismaïl alayhi salatu wasalaam kon hadis baa ngoog léegi nag mu des dana rawaahul Bukhari léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que hadis bi al imaamu amirul mu'minin al Bukhari kese ko solo ñu ne la hadis bi no sëriñam al Ahmad indi woon na ko ci ñetti bërëb wa min musnad bani hashim musnad abdillah ibn ab ibn al abbas ibnul abbas loolu dañ koy wax ibn abbas kese ibnul al abbas ah do abbas kese <laughs> imam ahmad indi na ko foofale ah, radiyallahu ta'ala anhu bu jëkk bi bon xaw ko guddal noonu après mais indi na ko tamit beneen bi xaw koo guddal noonu mais yëpp yi mu indi guddul noonu ki guddal mbir mi yëpp mooy imaamul Buxaari moo ko indi ci riwaaya yu bari indi na ko ci ay bërëb yu wute fi nga xam ne moom la ko njëkk indi moom al imaamul yi mooy baabun fi shurbi ah. baabun man ra'a anna saahibal hawdi wal qirba ahaqqu bi maa'i loolu nag lu gàtt la ci indi <laughs> boobu da koo gàttal <laughs> mooy côté bi nga xamante ne moom la yonent saa sallam naan yarhamullahu umma ismail law tarakat zamzama aw qaala law lam taghrif min al-maa'i la kaanat aynan ma'ina wa aqbala jurhumu fa qaalu ata'dhanina an nanzila 'indak qaalat na'am wala haqqa lakum fil ma qaalu na'am loolu kese la indi foofu kon nag bu dee <laughs> waaw te ne yi wane ke ne boroom mbalka mi wala boroom gu outre bi wala ndox mi moo gën a yeeyi ndox ci ndox mi ci keneen na ah. indi na ko kitaabu ahadithul anbiya salawatullahi alayhim indi na ko foofu foofu la indi yeneen yi nga xam ne moom la indi léegi nag buñ gisee babun yazifuna an naslam fil mash mu ne hadathani mu ne nettali na ma man dong ah, Abdullah ibn Muhammad bon dañuy tudd tàllal bi kese après duñ dugg ci kii ah. muy Abdullah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Ja'far ibn al-Yaman muy al Eh, Abu Jaafar al-Musnidi al-Bukhari kii sëriñam la boo xam ne ñoo bokkoon dëkk moom ak al-Imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi rahmatan waasi'a di moom lañ naan al-Musnidi sëriñ bu mag la woon bu Imaam al-Bukhari génn àddina deux cent vingt-huit rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathanaa Abdurrazaaq mu ne ki ñu ne Abdurrazaaq di Abdurrazaaq ibn Hammaam ibn Naafi' al-Himyari mawlaahum al-Yamaani as-San'aani gane addina cent vingt-six génn addina deux cent onze rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Ma'marun mu ne ñu xabaare mooy Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa as-San'ani génn addina l'an cent cinquante rahmatullahi alayhi an Ayyub as-Sakhtiyani mu jële ci Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri gane àdduna 68 génn àdduna 131 ca Taa'uun ba rahimahullah wa Kathiir ibn Kathiir ibn al-Muttalib ibn Abi Wadaa'a mu jële ci keneen di Kathiir ak keneen mooy Ma'mar da ko jële ci Ayyub ak Kathiir ibn Abi Kathiir ni Ayyub Kathiir ibn Kathiir bokk ibn al-Muttalib ibn Abi Wadaa'a ibn Sabra ibn Sa'iid ibn Sa'd ibn Sahm al-Qurashi as-Sahmi al-Makki ash-shaa'ir rahimahullahu ta'aala kañ la gane àdduna génn la génn àdduna dajuma ko mu ne yazidu ahaduhuma ala al axar ayyuba am na lu ñu yokk ci seen ni ñu nettalee mbir mi ci kaw keneen ci keneen an Sa'id ibn Jubayr ñoom ñaar ñoom jële ci Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah al-Asadi al mooy al-Walibi rahimahullah al-Kufi gane àddina 46 génn àddina la 95 talib al Ibn Abbas qaala Ibn Abbas mu ne Ibn Abbas nee na radiyallahu anhuma de Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib al-Hashimiyu Abul Abbas radiyallahu anhu génn na la 68 ci Taif rahma radiyallahu anhuma après ci la wax lañ muy tàmbale xadis bi awwalu ma ittaxada an-nisaa al-mintaq min qibali ummi Ismaa'il ittaxada mintaqan li tu'affiya athara ala Saara thumma jaa'a bihaa Ibraahiim wa bibnihaa Ismaa'il wa hiya turdi'uhu voilà fii noonu la ko ëndee fii moom al imaamu ba léegi nag mu indi ko guddaay bi guddaay bi indi ko ci ni mu gudde noonu te moom al imaamu al Buxaari rahimahullahu indi war ko tamit ba léegi mu ne la maakaana bayna abd ci ba léegi kitaab wa hadiis al anbiyaa alhamdulillah lamma kaana bayna ibrahim wa bayna ahli ma kaan xaraja bi ismail wa ummi ismail wa ma'um shanna fiiha ma moom la imaam al-Buxaari imaam kii doon wax naan wa fii riwaaya imaam an-Nawawi voilà fa ja'alat ummu ismail tashrabu min ash-shanna fa yadirru labanuha moom lay moom la boobu mooy riwaay boobu mu ne wa fii riwaaya bi ñuy jeexal sànq kon mu ngi noonu walillahi alhamdu wala minna waaw kon nag xadis baa ngi noonu muy xadis bu am solo so <laughs> am na yeneen njàngat yu bari yu ci nekk mais dañuy doy lool yi fay dañu nekk ci bref bref bref commentaire <laughs> kon ci kaw noonu pare nañ bii ñu ñëw kon benn xadis ñu des ñu tëj suñu